muy Usayrim bokkoon ci bani Abdil Ashhal imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dafa solo mu ne wa xaddatani al-Xuseyn ibn Abdirraxmaan ibn Amr ibn Saad ibn Muaaz mu ne man imaam ibn Isxaaq nettali na ma al-Xuseyn ibn Abdirraxmaan ibn amr ibn sa'd ibn mu'adh an abi sufyan mu jële ci abu sufyan mawla ibn abi ahmad di abu ahmad ne woon jaati gémm an abi hurayra mu jële ci seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda xadiis bi xadiis la bu wér imaam ahmad tamit daal dina koy solo imaam al-haythami nee na ci majma'u zawaid mu ne axrajahu ahmad wa rijaluhu thiqat mu ne imam ahmad de soloona xadis bii ñuy bëgg a wax te góor ñi nekk ci càllale gi ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ni ñu wóor la léegi lan la wax kon seydna abu hurayra mu ne qaala kaana yaquulu da doon wax ne moom Seydina Abu Hurayra da doon laajte benn question naan haddisuuni an rajulin daxala al janna lam yusalli qat da doon laaj bu ma soon a toog ak taalibe mi léeg-léeg da doon laajte laaj bi naan haddisuuni nettali leen ma wax leen ma man Abu Hurayra dama leen di laaj yéen sama taalibe yi dama leen di laaj nettali leen ma góor goo xamante ne nii dugg na àjjana te masula jullil buur yàlla benn julli masula jullil buur yàlla dara waaye min ahlil janna nee fa idaa lam ya'rifu naas bu ko nit ñi xamul xamul euh, non sëriñ bi Abu Hurayra radiyallahu anhu ñun xamuñu ko sa'aluhu ñu ne ko man huwa mais kokkan la mu ne leen Usayrim min bani Abdil Ashhal mu ne Usayrim la benn góor na bu ñu naan Usayrim bokkoon ci waa banu Abdil Ashhal ci waa banu Abdil Ashhal bokk ci waa lansaar ansaarullah hi wa rasuul mu ne Amr ibn Thabit ibn Waqsh mooy noonu la tuddoon ah, mu ne qaala al-Husayn alxuseyn ne fa qultu li mahmud ibn labid nee na ma ne ma ne ma ne mahmud ibn labid mais kayfa kaana shanul usayrim nee na ma ne mais usayrim lan moo nekkoon mbirum mooy abu hurayra la leen doon ne leen usayrim la waaye nee na man après ma ne mahmud ibn labid muy ta euh, kii boobu ne ko mais kon turu Usayr moo Amr ibn Thabit ibn Waqsh nee na ma nee Mahmoud ibn mais lan moo nekkoon mbiru Usayr Abu Hurayra naan ñu naan kii bi dafa jut dugg àjjana saa mu julli benn julli mu ne kaana ya'bal ala qawmi mu ne moom da l'islam la masa bañ mooy ñu bari ci waa Banu Abdul Ashhal tuub nañu mais moom moom mu ne dee moom du dugg ci l'islam waaye yow l'islam yi lan diiney l'islam fan waaye jàll leen ngeen na la mu ne nag fa lamma kaam na yawma yawmu xaraja yawmu xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila Uhud mu ne nag noonu la masa mel waajooju Usayr bañ l'islam la masa def léegi nag bés bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa demee Uhud badalahul islaam yonent mi aleyhi salaatu dem Uhud ngir xare ji entre temps suñu boroom leeral xolam lislaam dugg ko mu daldi tuub summa axada sayfa mu daldi jël bi mu tuube ci bés bi mu tuub bésu samedi boobu ci la jël armam dem Uhud fa ghadaa hatta daxala fi urdi naas fa adaa mu daal di daaw gaaw dem nu mu gën a bu dugg nag ci biir nit ñi ci xare ah xoolal xoolal subhaanallah ñun dañuy nekk ay jullit di xaar ay avantage ku nekk di woote ci ñun waaye man ba man l'islam daal man daal li ñuy wax naan boo nekkee jullit man ya wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yaj'al lahu min amrihi min min yusra ak maxraja yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ah suñu boroom a ko wax de waaye ah moom de lu mu wax noonu la waaye doy na waar de mooy wax yooyu rek ngay dégg ñun ñu koy wax ndax alxuraan dane wa man yattaqillaa ku ragal yàlla yaj'al lahu min amrihi yusra mbiram mu man di nekk buur yàlla da ko ciy defal ak yomb-yomb jàppandal ko wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja lu mu dugg lu mu critique critique lu mu ñàng-ñàng suñu borom dina ko porte boo xam ne ci lay jaar génn sans problème issue favorable ci moom nga dégg ah loolu daal xuraan a ko wax waaye man de yëf yi tar na ci man de mooy doo dégg yu wax yooyu façon wax yu mel noonu ñuy wax mooy ni ñun dañuy dugg ci l'islam wallahi buur yàlla xam na ne on a rien foutu defuñu dara tous defaguñu ko waaye nag di xaar ay avantage waaye ñii de ñoom dugguñu ci lislaam ngir ay avantage déedéet ñoom tooguñu naan voilà comme je suis devenu américain léegi waaye avantage le fait d'être américain na ñëw waay déedéet suis devenu musulman waaye an avantage waaye jannatu ardin jannatu adnin déedéet ñoom waxuñ lool de ñoom dañoo dugg xooluñu lan la leen islam l'islam di jox mais ñoom lan lañu mën a apporter ci édifice u ban pierre lañ ci mën a teg wala ban raax lañ mën a raax ci kërug l'islam gi ñuy taxawal allahu akbar ñoom neewuñ waay fan moo jot a pare ci ci néegub l'islam bi fu nooy te am kerwaay te bari fooy téef ma toog fu commencé bànneexu déedéet ana laa mën a apporter ci miir kërug l'islam gi ñuy tabax subhaanallah loolu moo tax Amr ibn Thabit ibn Waqsh Usayr mu Bani Ashhal radiyallahu anhu moom dafa tuub jour bi mu tuubee la jël jaaseem comme que chantier taxaw na chantier bi tey mooy lan mooy Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam génn na saxaabaam yi génn lu ma fiy def tuub naa chantier ba laa jëm mu ne fes daldi dem Uhud dugg ci biir nit ñi hatta daxala fi urdi nnaas fa qaatala hatta asbatathu al jiraaha mu daal de xare gars yi dañ ko blessure yim am yim recevoir ci ko faaru Quraysh ni dafa dem ba mënatula yëngu mu daal di mu daal di daanu mënatula bouger ndax blessure yu bari yu am mu ne fa bayna rijalun min bani abdil ashhal yaltamisuuna qatlahum fil ma'raka idha hum bi léegi mu demee noonu am ci waa banu abdil ashhal mbokkam yi doon seet ci biir xare bi ñi nga xam ne de seeni mbokk yu gaañu yu ñu rey tey rek ñu gis Usayr ñu ne mais wallahi inna hadha la Usayr mais ñu ngi wàcc yàlla ne kii Usayr la mais Usayr lu muy def nii lu muy def fii maa jaa bihi mais moom lu muy def la munkirun ko gisee mais dañoo bouche dañoo waaru mais def fii moom moom nga xam ne l'islam bañ lislaam moo deewoon ci xol bi bi ñu koy bàyyi Medina di ñëw fii de mais kii li mais ku ko tuddal l'islam rek la ma sa bañ mais kan lan moo ko indi fii bañ gis ko mu mu blessé ni fa sa aluhu ñu ne ko eh, eh, eh, Usayrim maa jaa bika yaa yaa Amr waxoon nañ la Amr ibn Saabit ibn Waqsh la tudd ñu ko ñu ne ko mais yow Amr yow lu la fi indi lan moo la indi fii ahadabun ala qawmika am raghbatun fil islam ne ko danga koo def ngir wan sa way say ñoñ këne dangaa jàmbaar walla di dimbali noonu wala boog dangaa bëgg lislaam dugg ci lislaam ak soppu lislaam moo tax ngay xeex walla rek danga koo def parce que samay ñoñ ñoo génn di xeexi ma neen jàppale ji leen te wanaale fa njàmbaar qaala mu ne déedéet defuma ko kër bu njëkk bi waaye bal raxbatun fil islaam damaa ñëw xeex ba ngeen gis ma lii dal ma te dara deful taxul ma def ko lu dul bëgg goo xam ne moom laa bëgg lislaam loo amantu billah wa bi rasulihi wa aslamtu thumma axadtu sayfi fa gadawtu ma'a rasulillah thumma qaataltu hatta asaabani ma asaabani loo mu ne leen defuma ko ngir ne samay mbokk génn naa leen jàppale xamiya déedéet waaye amantu billah bëgg lislaam bal raghbatan fil islaam amantu billah damaa gëm yàlla wa bi rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa aslamtuma tuub bokk génn diine léegi looloo tax summa axadtu sayfii ma jël sama jaasi ñëw xëy ñëw ci yonent bi alayhi salaam fii ngeen nekk xare ba lii ngeen gis dal ma daal di ma fiy dal summa lam yalbas an maata fii ay dihim tuuti lañ ci des bi mu waxee ñoom lool mu faatu ci foofu noonu ci saasi léegi nag ñoom ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam après ñu ne ko wax ko mbiru Usayrim ne ko hee eh, Saabit Amr ibn Saabit la wax Usayrim mi nga xam yow yonent wala sa te mu bañ diine ji mais moom daal lii mooy nettaleem nettali ko mbir mi que daa mujj tuub ñëw doon xeex ngir ngir l'islam ba bokk na ci ñi faatu tey fii Uhud yonent bi alayhi salaatu wassalaam innahu la ahlil janna ne leen Usayrim dëgg-dëgg Amr ibn Saabit ibn Waqsh dëgg-dëgg moom la ahlil janna bokk na ci ñi nga xam ne ci waa aljanna lañ bokk radiyallahu taala anhu wa ardaah wa ja'alana allahu min ahli aljanna aydan wa anna bihi wa ja'ala a'ali alfirdawsi maskanahu wa ma'waahu